tey mooy suñu njataay bu mujj ci saar bi suñu boroom di wax ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa maa kaana li basharin an yukallimahu allahu illaa waxyan aw min waraa'i xijaabin aw yursila rasuula aw yursila rasuulan fa yuuxiya bi-idnihi maa yashaa innahu aliyyun xakiim suñu boroom di wax ne wa maa kaana li basharin mu ne amul c'est possible dafa manu la nekk lii mooy li nga xam ne manu la nekk ngir benn mbindeef an yukallimahu llaahu borom bi di wax ak moom illaa lu dul waxyaa mu nekk loo xam ne daf koy dee comme li nga xamante ne nii moom mooy waxyu bi nga xam ne mooy dikkal sa yonent yi alayhimu salaatu wassalaam aw min waraa'i xijaab wala borom bi wax ak ñoom ci loo xamante ni ci ginnaaw kiiraay la aw yursila rasuula wala borom bi daal di yónni ki nga xam ne ndaw lay doon comme ni mu doon yónnee jibrilu alayhi salaatu wassalaam doon ko yónni ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam fa yuuxiya bi idnihi maa yashaa bu ko defee bu ñëwee nag mu déey ka nga xam ne mooy yonent boobu moomale ma ko yónni ci digalu borom bi tabaaraka wa taala maa yashaa'u li nga xamante ne nii moom la borom bi tabaaraka wa taala sopp te bëgg ñoo xamante ne nii mu mu déy leen ko innahu dëgg-dëgg moom borom bi aliyun mooy ku kawe ji hakimun mooy ki xariñaate mooy borom bi tabaraka wa taala bu njëkk bi nga xam ne bi moom la ne laayu mooy bi nga xam ne wa maa kaana li basharin an yukallimahu allahu illaa wahya mooy wax yu boobu nga xam ne mooy comme xadiisu qudsi yi nga xam ne borom bi mooy bii xam nga wax na beneen bi nga xam ne nee na damay yónni ndaw am na yoo xam ne day wax ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko déy ay mbir te kenn du dox digganteem ak moom ñuy woote li nga xamante ne mooy xadiisul qudsi ci li nga xam ne mooy li gën a siiw ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ak na nga xamante ne ni noonu la waxe woon ak Seydina Muusa ibn imran alayhi salaatu wassalaam keroog bi nga xam ne moom lay wax ak moom nekkul ne dafa yónni seydina jibril alayhi salaatu wassalaam muy wax ak moom naan innani ana allahu laa ilaha illaa ana fa'budni wa aqimi salaata li dhikri comme nim newee ci suuratu taaha borom bi tabaaraka wa taala moo doon wax ak seydina muusa kon loolu mooy benn bi nga xamante ne moom la wax nii ne wa maa kaana li basharin nekkul ngir benn mbindeef man manu la ne an yukallimahu llaahu borom bi da wax ak moom illaa waxya lulul loo xam ne daf ko koy déey mooy tamit la nga xam ne moo xawoon ci al isra wal mi'raj bi yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi demee rañaan ga bi nga xamante ne borom bi tabaaraka wa taala jegeel ko wax ko ak moom wax yoo xamante ne nii loo xam ne moom kese ñoom ñaar kese ñoo ko xam loolu amul kenn koo xam ne dox na ca digganteem ak moom moo tax mu ne fa awhaa ilaa raa maa kadaba alfuaadu maa raa afa tumaaruunahu alaa maa raa kon loolu comme ni ñu ko gisa woon ci suuratu najm mu ne fa awxaa moom borom bi tabaaraka wa taala mu daal di wax yu daal di déy ilaa abdihi déy jaamam boo bële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa awxaa nga xam ne moom la ko déy loolu waxoon nañ la ci waxu borom xam-xam yi mooy si jibril la sayyidina jibril alayhi salaatu wassalaam la borom bi waxoon mu wax loolu le am ñu ne mooy bi nga xam ne dafa ñëw ba jamono joob benn bërëb boo xam ne Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam dana ko manumaa dépasser fii ndax moom dina ko wax ci suuratu Saafaat ñun malaaka yi ku nekk dafa am foo xam ne mooy foo xam ne manoo koo dépasser ku nekk dafa am maqaamu maalum foo xamante ne mooy yow foofu sa station foofu la yem bu ñu xam la manuma koo jàll dépasser borom bi de moom bi alayhi salaatu wassalaam borom bi yëkkati ko ba ni nga xamante ne déey ko mbir yoo xamante ne moom ak moom képp la comme lu mel noonu aw min ci ginnaaw kiiraay comme ni nga xam ne moom lay wax ak wa waliyu yi ak yenn yi nga xamante ne day leen di wax yox yoo xam dañuy xam ne lii moom lañ naan ilham nga xam ne borom bi moo koy leen di yenki wala ay mbir yoo xam ne dañuy xam ne lii moom ci borom bi tabaaraka wa ta'aala la jógee aw yursila rasula wala mu yónne ndaw kenn ci ji malaakaam yi comme ni mu doon yónnee kon seydina jibril alayhi salatu wassalaam bi idnihi waaye moom du ñëw lulul ci ndigalu borom bi tabaraka wa taala mu yufay wahya bi idnihi ma yasha mu wax yu ko dee ko lu ko soob bi ma yasha lu ko soob ci ndigalam innahu moom borom bi aliyun mooy ku kawe hakimun ko xerañu àtte mu ne wa kadhalika nak ni awhayna ilayka lañu la daldi wax yo daal di lay déey ruuxan min amrina mooy li nga xam ne mooy alquran ji nga xam ne ci suñu mbir la tukkee mooy ruux bi nga xamante ne nii moom lañ la jox yow yonente bi alayhi salaatu wassalaam maa kunta nekkoo woon tadri lool benn tekki la waaye am na yeneen tekki ci ruuxan min amrina bi maa kunta tadri mal kitaabu wala liimaan mu ne ko maa kunta nekkoo woon lu jëkk ma lay jox téere bi malo xamoo woon mal kitaabu xamoo woon luy téere bi de walal la loolu borom bi tabaaraka wa ta'aala moo ko jageel jagleel daal di koy xamal ci li nga xamante ne ginnaaw bi mu ko xamul woon walakin waaye li am baris mooy ja'alnaahu ñun ñoo def ruux boo bële mu nekk nuuran mu nekk loo xamante ne di téere boo bële muy suñu wax yu bii nekk li nga xamante ne nii moom lañ la jagleel ngir nga génn nit ñi ci réer gi ñu ne nuuran ñoo ko def mu nekk leer mi nahdi bihi man nasha ñu ci gindee képp koo xam ne moom lañu naa ci suñu jaam yi wa innaka te dëgg-dëgg yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tahdi ila siratin mustaqim wat naa ne dëgg-dëgg di nga gindee ci woon wi nga xamante ne mooy coow wooral lii gis nga lii la borom bi wax borom bi tabaaraka wa taala lii la wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam fii nga ne ma ah man di am na saar boo xam ne dafa mel ni yonent bi alayhi wa wassalaam boroom bi da ne ko innaka laa tahdi man ahbabta ne ko yow du yow yaay ku la soob ah loolu di xaw naa lënt ci man fii mu ne ko dëgg-dëgg wat naa ne yow rasulullah la tahdi nit nga koo xamante ne nii koo xam ne da gindi jëme nit ñi ila siratim mustaqim ci yoon wi nga xam ne moo coow wooral léegi fële moom mu ne ko nag yow doo gindee man dañ naka laa tahdi doo gindi ma ndax ba togu la soof dañ naan la loolu amul benn lënt lënt insha allahu taala boobu nga mujjee wax ne borom bi dafa ne ko loo gindi ko la soob lool mooy hidaayatu tawfiq mooy gindi gi nga xamante ne nii ci loxoy borom bi la ne mooy li nga xam ne mooy tax nit ki nekk jullit loolu wala gëm message bi ko borom bi tabaaraka wa taala yónni jaarale ko ci yonent bi wala borom xam-xam li tax nit ki di nangu loolu ci loxoy borom bi tabaaraka wa taala la ne loolu nag la ne ko won innaka dëgg-dëgg yow rasulullah laa tahdiidoo gindi man ahbabta ko la soob ndax alayhi salaatu wasalaam sikk newul woon ne bëggoon ne waa Quraysh ñépp dugg ci lislaam waaye borom bi tabaaraka wa taala bëggewu ko woon noonu moo tax mu jël koo xam ne ku ko jegala ku mel ni Abu Lahab ñoom Abu Jahl nag gaa yooyu yépp mu tàbbal safara te pourtant ba mu leen di woo bëggoon nañu tuub suñu borom ne ko kon nag innaka la tahdi man ahbabta du yow yaay dugal ci xolu nit ñi lañ leen di won di leen ko wan ci lislaam lay tax ñu dugg ci seen xol yi ba nangu ko loolu nag amoo ci loxoy hidaayatu tawfiq mu am hidaayatul irshaad hidaayatul irshaad mooy gindi gi nga xam ne dama lay tegtal yoon wi ne la mu ngi nii loo nag la yonent bi alayhi salaatu wassalaam la borom bi di wax fii ne ko wa innaka te dëgg-dëgg yow la tahdi di nga gindi nit ñi daal di leen teg ilaa siraatin mustaqim ci yoonu wu jub bi mooy man nga leen koo wan waaye est ce que dinañu nangoom duñu nangu loolu ci loxoy borom bi tabaaraka wa taala la ne mu ne nag yoon woo wële nga xam ne yow dañ ciy gindee di ŋàññ nga teg leen ci mooy siraatillaahi mooy yoonu yàlla wi nga xamante ne nii alladi bi nga xam ne lahu moom boroom boobu tabaaraka wa taala moom yoon woowu di lislaam te tëral ko lahu moom de la ñeel maa fi samaawaati mbooleem li nekk ci asamaan yi wa maa fi lardi ak mbooleem li nekk ci suuf yi alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen ilallaahi ci boroom bi tabaaraka wa taala jëm ci yàlla